quoi voilà kon sayyidina Hudayfa radiyallahu ta'ala anhu kon an nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala fi dajjal inna ma'ahu ma'an inna ma'ahu ma'an wa naara inna ma'ahu ma'an wa naara fa naaruhu maa'un baarid wa maa'uhu naarun inna ma'ahu ma'an wa naaran fa naaruhu maa'un baarid wa maa'uhu naar qaala abu mas'ud ana sami'tuhu min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fii loolu hmm? voilà bu dee nag li niroog suñu riwaay bi mooy biñ la njëkk a wax léegi kitaabu ahadith al anbiya ah, radiya alayhimu salaatu wassalaam foofu dane Uqba eh, ibn eh, Rib'i ibn Hirash dane eh, qaala Uqbatu ibn Amr li Hudhayfata alaa tuhaddithunaa maa sami'ta min rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam voilà dane Seydina Uqbatu ibn Amir dafa wax mu ne dane dafa wax euh, Seydina Uqba ibn euh, euh, Amr dafa wax Seydina Hudayfa radiyallahu anhu radiyallahu anhuma ne ko ndax doo ñu nettali li nga xam ne moom la moom nga dégg ci ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam Seydina Hudayfa na ko inni samaatuhu yaqul dégg naa ko muy wax ne inna ma'a ad-dajjal idha kharaja ma'an wa naaran fa amma alladhi yara an-naasu annaha naaru fa maa'un baarid wa amma alladhi yara an-naasu annahu maa'un baarid fa naarun tuhriq faman adraka minkum falyaqa fi alladhi yara annaha naar fa innahu azbun barid mu ngi noonu voilà ah après ci la te woon comme nettali ma la wax sànq waa ji ne woon mbokk mbokkam yi bu ma deewee na ngeen ma lakk sànni sama benn partie ci géej gi benn bi ci euh, jéeri gi ci terre ferme parce bu ma yàlla jàppee dina ma buggal buggal moo xam ne ma su ko mbugal kenn ci jaamam yi voilà waaw ak waaja nga xam ne te la tegoon avant kooku am na ku mu tegoon ginnaaw dajaal waaji nga xam ne dane yeneen saa saa dane daa am koo xam ne ku leen jiitu woon la malaaka malakul mawti daa ñëw ngir jël xam ko wax ne ko mais yow ñu laaj ko ne ko yow mas nga def lu baax mu naan lu baax xaw ma xaw ma ci dara ne ko masoo def dara lu baax mu ne ah man de xaw ma ah sauf que man de bu ma soona di jaay ay nit di jëndante ñoom eh, di jaay ay nit dama leen di bu ma gisee ne am nañ problème mu fay ak yu mel noonu dama leen doon jéggal quoi ñu xaar may leen délai waaw ki nekk ci complication fay du ñëw naa ko non non non leboon da war a fay heure bi nga ma waxoon nangam nangam non dama ko doon jéggal quoi ki nga xam ne nag mooy eh, man na fay ma xaar bi nga xam ne nag dem na ba ma xam ne kii moom manatu la fay manatu la fay. kooku euh, euh, moom ma daal di koy jéggal nee na fa adxalahu llahu aljanna borom bi dugal ko àjjana ci loolee waaw moo tax liy dugale àjjana daa simple ah. gaa yi jàpp na yu compliqué la ay yooyu gis nga jaamu yàlla yi fii ci biir nit ñi kenn foogawu leen ko ñu nekk ñu naan ay lambda walla kenn du leen boole ci dara alors que ñooñu ñooy waa aljana waaw yor xol yu rafet di doxale nit ñi jaamu yàlla yi doxalin bu rafet yéene leen jàmm yéene leen kii ku ñu gis mu am problème ñu taxawul waaw te amuñu benn àlluwa waaw bu kenn yaakaar ne waa àlluwa ñooy dugg àjjana yi amul àlluwa ñu leen di xool gannaaw bukku yow yaa xamul dara waa yow foo foo ko gis léegi kantaal moom daa dajale mbiri indi ko ci kitaabul fitan wa ashratu saa buntu bi su lenn def baabu zikri dajjal ah? ah foofu la indee li nga xamante ne mooy xadiis xadiis yi waaw akbar bu dee suñu bii nii bi mu indi nii boobu mu ngi ko indi ci kitaabul fitan wa shaat saaw ci foofu xaddasanaa mooy bi mu indi ndax dañeen dajale da ci ay version yu bari bi mu ne xaddasanaa Ali ibn Hujr mu ne nett nañu suñu sëriñ di Ali ibn Hujr ibn Iyaas ibn Muqaatil ibn Muxaadish ibn Mushamrix al-Baghdaadiyu as-Saadiyu Abul Hasani al-Marwaziyu ah rahimahullah gane àdduna 154 génn Ah, la haddathana Shu'ayb ibn Safwan mu ne nettali nañu ki nga xam ne mooy Shu'ayb Shu'ayb ibn Safwan di Shu'ayb ibn Safwan ibn Rabi' ibn ar-Rakin ath-Thaqafi Abu Yahya al-Kufi al-Katib rahimahullahu ta'ala am nañu ne entre cent soixante-dix ak cent quatre-vingts la génn àddina rahimahullahu ta'ala an Abdul Malik ibn Umayr mu jëlee ci Abdul Malik ibn Umayr ibn Suwayd ibn Jariya al-Qurashi ñu ne la ñi abu amr ñi ne abu umar rahimahullahu taala gane gis nañ ko sànq fee moo gane àdduna cent trente-trois génn àdduna cent trente-six gis nañ ko ci riwaaya imaam al-Bukhari an Rib'i ibn Hirash gis nañ ko an Uqbata ibn Amr Abi Mas'ud al-Ansari annahu qaala intalaqtu ma'ahu mooy Rib'i mooy wax maahu ila Hudayfata mooy ànd ak Abu Mas'ud fa qaala lahu Uqba haddithni ma sami'ta min rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fi dajjal qaala inna ad-dajjala yakhruju wa inna ma'ahu ma'an wa naara am na tamit noo xam ne noonu la ko imaamu Nawawi indi no imaam al-Hafiz al Muslim rahimahullah mu ne foofu qaala boobu mu ngi jaar ci Abu Bakr ibn Abi Shayba eh, moom mu ne haddathana Yazid ibn Harun an Abi Malik al-Ashja'i mu jël Abu Malik al-Ashja'i di Sa'd ibn Tariq ibn Ashyam rahmatullahi alayhi wa rahima an Rib'i ibn Hirash an Hudhayfata radiyallahu anil jami' annahu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam la ana a'lamu bima ma'a ad-dajjal minhu ren saa salaam ne man maa gën a xam dajjal li ah dajjal li ko yàlla defal sax man ren saa salaam maa ko gën a xam mooy jay yi mu ko jox man maa ko gën a xam waaw. am na boo xam ne Xudayfa moo wax wax ji mais yépp du boo fa ne man maa gën a xam dajjaal boppam waaw ñun ñii bu ñu jàngee li ñu yeneen saa xam jàngal ci dajjaal ñoo gën a xam dajjaal boppam <laughs> waaw <laughs> parce que dajjaal en fait léegi ci lay wax ne xam nga loolu moo tax ñu naan la boroom xam-xamu suluki boo gisee ñu naan la ra- radiyallahu anhu kënee nitu yàlla yi bu la yàlla defalee kashfu nii ubbil la wuññil la les réalités en fait yow non seulement da ngay xam sa bopp ndax bala ngaa xam yàlla xam dëgg-dëgg sa bopp ci yi nga nekk ak yàlla ni mu sori yow ak ni nga xam ne sa njaam nekk sa njaam boo xamante ne nii du da ngaa war tout le temps di reconnaissance bu la yàlla xamalee sa bopp ubbi wuññil la yenn yow waxuma la yow kese mais iblis ci boppam yaa koy gën a xam boppam. li ngay xam ci iblis iblis ci boppam xamu ko ci boppam loolu nag bu kenn naan non loolu est-ce que loolu ëppul quoi dañ naan la lii rek mooy lii nag mooy lii yeneen wax ne man maa gën a xam dajaal la ana a'lamu bima ma'a dajjali minhu <laughs> man yoneen te wax naa la am na riwaay yoo xamante ni moom moom Seydina Xudayfa ci boppam moom waxu yoneen moom moo ko wax waaw mooy waxam la ko def waaye loolu lépp ñaar yëpp a dox waaw xoolal boobu ba léegi imaam muslim moo ko indi mu jaar ci Ali ibn Hujr miñ la waaye mu ne wa Ishaq ibn Ibrahim waaw ibn Rahawiya rahmatullah alayhima mu indi ne kàddu yi moom ñu jële ci ki nga xamante ne ñoom ñu ne naa ñii kenn ki ne naa keneen ki ne haddathana Jarir yo mu ne an al-Mughira an Nu'aym ibn Abi Hind an Rib'i ibn Hirash qaala ijtama'a Hudhayfa wa Abu Mas'ud fa qaala Hudhayfa mu ne Seydina Hudhayfa Seydina Abu Mas'ud Uqba ibn Amr al-Badri al-Ansari an-Najjari al-Khazraji al-Khazraji an-Najjari al-Ansari al-Badri dane dañoo daa dajeek Seydina dañoo daa bokk jotaay ak Seydina Hudhayfa gis nañ ne moom moo ànd ak Rib'i ñëw fekk Seydina Hudhayfa radiyallahu anhu fa qaala Xudayfa na Xudayfa ne la ana bima ma'a dajjaal a'lamu minhu ne man nii Xudayfa li ànd ak dajjaal dajjaal li mu yor yëpp man maa ko gën a xam maa ko gën a xam boppam ak lañ yor <laughs> inna ma'ahu naaran mooy loolu gis nga koy fii mooy ne rek Xudayfa wax mais waxu yonent bi alayhi salaam la mais tamit waxu Xudayfa day dëggu tamit que loolu la. képp ko yeneen saa sam xamal ci dajjal parce que moo tax dina am ci biir hadith euh, yi ñuy gis mu ne euh, yonent bu nekk mas naa wax ay xupp ay ñoñam ci dajjal man nag dinaa leen wax ci dajjal loo xam ne kenn ci ñoom masu ko wax xeetam voilà kon mu ngi noo loolu kon day wane ne mooy nit ki borom bi mën na laa yóbbu ba saay saay si nga gis na xam seen bopp iblis waaw borom bi am na ñoo xamante ne nii borom bi lim leen xamal ci iblis iblis ci boppam xamu ko ci boppam waaw <laughs> moo tax ñooñu gër ko ñooñu iblis du leen manal tus waaw ndax ñoom wiraasaay yonent bi alayhi salaam lañu mooy ndondoy yonent bi alayhi salaam piir yu mat sëkk te mat sëkk lañu waaw moo tax iblis manalu leen dara bal iblis da leen di mooy parce que naan gaa yi fu ma nekk dañ may fu ma nar a degal benn programme ñu yàqal ma ko quoi waaw non gaa yi gaa yi gaa yi gaa il ma yàqal il ma yàqal man iblis moo programme quoi waaw kon nag mu ngi kon inni <laughs> waaw sëy naa wax loolee ne man yeneen saa salaam na la ana a'lamu man maa gën a xam bi ma maa dajjaali maa gën a xam li nga xamante ne nii moo ànd ak moo ànd ak moo ànd ak uh-huh. moo ànd ak ki nga xamante ne mooy dajjal voilà waaw mooy loolu mooy comme Seydina Omar radiyallahu anhu voilà gaa yi Iblis Iblis da koy moytu loo tax yeneen saa saa ne ma ra'a ash-shaytaanu saalikan fajjan illaa fajja fajjan fajja illaa salaka fajjan ghayra fajj <laughs> ne in ne ne ne Seydina Omar gisoon nañ ko hadiis Seydina Sa'id euh, kii euh, Sa'd ibn Abi Waqqaas mu ngi ci Sahih yi bi yeneen saa salaam naan inna inna shaytaana yaxaafu minka ya ibnal Xattaab naan naan ko yeneen saa salaam ne Seydina Omar yow est-ce xam nga ne seytaane seytaane da laa ragal <laughs> yow doomu Xattaab seytaane da laa ragal bu la gisee nga dugg benn xar rëy ab bula bu am rëy foo xam ne wax dëgg yàlla daanaka téeméeri nit mën nañ cee mën a romb te duñ laalante mais seytaane bu la xoolee nga nekk ci biir a Omar day seet weneen yoon lay seet. yépp fii moom xaaral ma seeti benn parce que ci biir yoon bi moom damay faagaagal mooy <laughs> yàq samay mbir yépp <laughs> voilà loolu la loolu nag c'est pas uniquement pour Seydina Omar ah radiyallahu anhu am na ba léegi ñu dul loo xam ne loolu la leen borom bi may waa may ngëneelu xeetu yonent bi alayhi salaatu salaam wallahi ñun xamuñu ko dëgg-dëgg waaw yonent saa saam nag wax ci saxaaba yi kenn lenn tekkiwul na ci moom kese la mukk waaw waaw fadlullahi la ngëneelu yàlla yuktihi man yasha'u waaw wallahu dul fadli azim moo tax ñoom saytaane da leen di daw waaw yu nit yee yu jinne yi nag waaw gis nga fu saytaane nit nekk nii nekk fa di balballu bu déggee ñu ne diwa ngi ñëw rek ah eh bon dégg waa ji wax téléphone ah waaw xoolal boo da ngay jël kii bi man fi ma dëkk sollu waaw kasa bi walla soixante-douze bi walla soixante-neuf bi waaw kay are nangam yow boo wàccee rek gis nga fi lay wàcc sama kër ngay jàkkaarloo ñu ngi xaar seytaan ak jinn bu ko déggee ci wet gi fekk seet si waa ji day xam ne é eh, saa ñu non bay bàyyi buy coupé mu ne ko non man na xam naa te pourtant newoon na daa yendu si de <laughs> nee na daa yendu si <laughs> anga muñ sax sa ba mu déggee mu doon mu ngi ñëw mu ne man nag xam naa Euh, finalement euh, neewoon naa leen damay yendu mais non daa am loo xam ne dama koo fàttewoon léegi mu dóoru nar day kàcc <laughs> parce que avec kee la mënula gis non man nag c'est daa am loo xam ne dama ko waroon a dox yi dama koo fàtte woon complètement non da ngeen may may xam naa beneen yoon quoi tey moom gars yi wax ni non non non non way xaaral si d diw sax mu ngi ñëw non non non c'est que non non non xam naa ko mais c'est war a dem amoon na pro fii la amoon programme loolu daa am ba léegi waaw kay caaxaankat yi duñ leen mën a dégg waaw même plateau yi caaxaan yi sax gars yi ay plateau yi débat yi bu ñu xamee ne man nga invité ñenn ñi ñu d'accord mais bu ñu xamee na diw nga invité waale. yaa eh, man nag non waaw léegi nag euh, dinañ ut aw lay naan non kooku il n'est pas nangam ak nangam wala boo c'est que ut beneen lay ngir bañ a dajeeg waaja parce que kooku inna shaytaana yaxaafu minhu sawaay shaytaane ju nit yéeg yu jinne yi dañ koo ragal parce que nitu dëgg la voilà te ñoom anti dëgg lañu waaw anti dëgg lañu loolu kese waaw leer moom lëndëm manu koo diiku moo taxit dañu naan fees waaw bu nekkee bërëb waa na jaaf ak mu bett leen dañuy yo dañuy dañuy dañuy dañuy yolos yolos yi génn kenn du leen yëg dañuy jekk rek daal di daal di faufilé wu ci mbooloo bi jekk kenn dootu leen gis ñu dem seen yoon <laughs> yata sallaluna minkum liwala saray <laughs> moom la ñuy liggéey ci dëkk bi <laughs> waaw wal iyaadu billah ay waay jële waay kon mu ne kon la ana kon lool bu kenn dégg euh, boroom xam-xam yooyu di wax lool ay ay jiw moom nit nitu yàlla sàngam Iblis ci boppam moo ko gën a xam boppam nga naan eh est ce loolu ñu ne la lool fan la ëppee waaw <laughs> <laughs> mu nekk bu dee mën na nekk dëgg yow soo nga léegi da ngay kañ ko wax mu mel ak njàngaleem alxuraan ak sunna jeex na voilà loolooy balance bi. noonu la ñuy xamee ko li nga xam ne mooy xar baax ak li nga xamante xar baax bu jóge ci wàllu yu ak baax boo xamante ne nii mooy ab <laughs> Allahu akbar kon mu ne Seydina Xudayfa mu ne qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam la ana a'lamu bimaa ma'a ma dajjaali minhu ma'ahu nahraani ma mu ne gën a xam dajaal li mu nga xam ne moom moo ànd ak moom la ko borom bi defal am na ñaari dex yoo yoo xam dañuy daw ahaduhuma yenni ra'yal ayni maa'ul abyad boo ko xoolee nii ci xoolu bës gët ab gët ba bët ndox la moo xam dafa weex wal aaxar beneen bi ra'yal ayni mooy tamit dafa gudd dafa yaatu quoi mooy da ngay xool lu ra'yal ayni voilà loo xamante ne dafa yaatu yaatu yaatu yaatu yaatu loo xamante ne nii fa sa bët yem voilà naarun ta ab safara la boo xam ne aynun bokk aynun boobu boobu ra naarun ab safara la ta mu ngay ajj ajji mooy di di di di di jëf jëfi waaw fay ma eh, eh, eh, yudrikanna wala adrakanna ahadun fal ya'ti nahra waaw alladi wala fay ma adraka am na borom amam ñu naan lii bon parce que nuunu tawkiid ci mudaari lay dugg loolu bon boo demee ci ñoom imaamu Nawawi ñu ngi koy leeral ñoom imaamul Qurtubi rahmatullah ala al jamii mooy nuun boobu ci mudaari la dugg mais pas ci maadi ah. kon mu ngi noonu wala imaam al qaadi Iyaad ne fu lii fa imma yudrikan na wala faman adrakahu loolu it am na waaw ku ko dab ahadun falyati nahra alladhi yara ku dat loolu la nga gis mu nekk dex boo xam ne naaran mu nekk safara alladhi yaraahu naaran la mu gis mu nekk safara na ko dugg wal yughammid waaw na ca dugg summa li yata li yutati ra'sa sëgg boppam fa yashrab minhu na ci naan waaw fa innahu bu ci naanee loolu mu gis muy sawara dara dul sawara ndox la maa'un baarid wa inna dajjala mamsuhul ayn waaw dañoo effacé benn bët bi bët bi jóg alayhi zafratun ghaliza maktubun bayna aynayni kaafir yaqra'uhu kullu mu'minin kaatibin wa ghayri kaatib nga xam ne bët bi dafa jóg benn bi ñu effacé ko euh, leer ga deñ nga xam ne du ci gis nga xam ne dina ko diggante ñaari bëtam yi dañ cee bind kaafir yeneen saa salaam Seydina Anas nettali na xadiis boobu yeneen saa salaam da leen ko doon éppale naan kaaf faa ak raa waaw dañ ko tey bind nga xamante ne nii yaqra'uhu dina ko jàng kullu mu'minin képp koo xam ne way ngëm yàlla la kaatibin koo xam ne ku mën a liir nga aw ghayra kaatib moom la ku mën a liir mën a bind wala nga ñàkk mën a bind borom bi kii li mu waxoon wallaahu xalifati borom bi mooy sama xalifa ci bépp jullit mooy loolu la mooy jullit bi nga xam ne daa am leeru ngëm yàlla borom bi da koy xamal neenu dajjaal mu gis ko kooku mooy gis ñu bind li nga xamante ne nii mooy ci diggante ñaari bët yi kaa kër ab yéeféra ngi bu bon buy taxawaalu te mooy dajjaal nga xam ne malgré fitnaam yi muy rëy rëy rëy rëy rëy rëy di nga xam ne waa ji nii moom mooy al masihu al anwarul kazzab bi nga xamante ne moom lañu suñu yonent alayhi salatu wassalam daal di wa nettali kon ci gàttal kon suñu ci yaa ngi noonee taxrij baa ngi noonu walillahi alhamdu wal minna kon léegi euh, euh, euh, kon hadith bii nii ba léegi kon ñu ngi ci sujet dajjaal kon dañuy gis ne fii lu yokk ci hadith bi ñu gisoon mooy fii dañoo wan ne am na loo xam ne borom bi daf koo defal mu nekk ay fitna yu rëy waaw yoo xamante ne ñi nga xamante ne nii ñoom fitna yi xaalis mënuñu koo muñ waaw ñoom diine ju naqari xamuñu ko nay neex rek sinon ñu gëm ñu mel noonu buñ dajeek dajjaal am nañ sérieux problème. waaw buñ jàppee ne diine ji daal ñoom daal bala ñoo gëm day neex bu naqaree nag buy naqari ñuy bax ñu mel noonu bu ñu dajeek dajjaal dañuy am problème waaw ndax bu génnee maahu in wa inna maahu ma an wa naara day ànd ak moom li nga xam ne ndox ak safara fa amma alladhi yaraahu an-naas kon loolu nga xam ne mooy eh, du taxayul kese moo la al imaam mooy loo xam ne looy jeneer la waaw mooy ci biti nii boo ko gisee loolu la mais réalité bi à vrai dire mooy du loolu voilà moo daal imaam Ibn Hajar rahmatullahi alayhi mu ne mu ne <coughs> lii nag woo fi euh, euh, lii nii bon am na yeneen euh, saxaaba yu ko indi comme riwaay Abu Malik fa in adrakahu ahadun falyati an-nahra alladhi yaraahu naaran comme niñ gis léegi na dikke noonu gis nañu hadith boobu mel noonu yooyu noonu par exemple mu ak Seydina Abu Hurayra tamit daal na koy indi na innahu yaji'u ma'ahu mithlul janna wan naar day bu ñëwee dajjaal bokk da ci fitna bi day indi lu mel ni àjjana ak safara ah, fallati yaqulu bi nga xam ne moom lay wax nit ñi di leen naa innahal janna hiya naar naan leen sama àjjanaa ngii lii wane ne maay seen borom damaa àjjana ji ma leen doon dig mu ngi nii safara saa ngi nii waaw borom yeneen saa salaam ne la mu naan mooy àjjana loolu mooy safara dëgg-dëgg loolu imaam Ahmad moo ko solo hadith Seydina Abu Hurayra waaw kon loolu Euh, imaam al-Hafiz Ibn Hajar nag mu ne wa haaza kulluhu yarji'u ila ixtilaafi al-mar'i bi nisbati ila ar-ra'yi mu ne lii lépp li tax xamante ne daa neex du naqari bee naqari bee am safara yooyu mu ne ça dépend selon rek ki nga xam ne moo koy gis fa imma an yakuna léegi na soit mu nekk ak dajjaal mooy dajjaal mel na soit dajjaal euh, mu nekk saaxiram ab njabarkat <laughs> fa yuxayyilu fa yuxayyilu shay'a bi suurati aksi yi day def mbir mi yow yu mu lay wan dëgg-dëgg dala koy wan ci contraire li mu doon dëgg-dëgg mooy bu la wanee ni lii àjjana la c'est le contraire safara la lam lay wan naan la safara la loolu comme li njabarkat yi def rek su da jàll loolu la waaye de toute façon borom bi moo def ne ay mbiram dara ci dëgg moo pënd wuureegul la rek waaw am na nag lu ci yoo xam ne ku par exemple damuy romb ne dëkk bi aywa yéen ña ko gëm mu génne leen ne suuf si génneel say gàncax asamaan si wàcceel si ñu génne xar yeeg jiw yooyu loolu moom ay réalité loo xam gis mu waaw du ay loo xam ne da leen a nax nii waaw seen affaire bi dox kanta gi nga xam ne moom daa romb yéen dëkk bi yéen eh topp leen ma gëm leen ma gaa yi bañ mu mer wan leen gannaaw lépp lu ñoroon ci alal ne fes dootu jorati dara loolu loolu ay xayaal kese gaa yi dañ dul yore ci tous waaw mooy dajjaal borom bi moo koy jay nag mayoon ko yooyu ngir fitnaal jàmm léegi nag euh, mu ne fa imma aydan soit kon mu nekk saaxir boo xam ne day waneloo nit ñi ci bëtu nit ñi loo xam ne euh, réalité bi euh, li mu leen di wan c'est pas ça c'est le contraire wa imma rek wala an yaj'al allahu baatina aljannati allati yusaxxiruha ad-dajjal naaran wa baatina naari janna baatina naari janna mu ne soit wala muy borom bi moo def ajjanaam joojee mu tàggatalal dajjaal ba mu kiy man da utiliser borom bi def ne réalité ku ci dugg safara ngay ne kanta baatinu euh, réalité ak biiru la nga xam ne mooy safaraam sew see ku ci dugg àjjana ngay def mu ne wa hada rajih lii nag mooy li nga xam ne mooy li dëgg lii la lii la rek mu ne waaye am na yeneen supposition yu ñeen li mën a wax wa imma an yakuna dhalika kinaya an ni'ma wa rahma bil janna mu ne wala mu nekk rek mooy euh, ay euh, sens figuré la wala boog lu ñu lay euh, waneel di la ko waneel ci wàllu image di la ko euh, jegeñal ci xéewal ak yërmande ga nga xamante ne moo nekk ci àjjana mooy boo duggee ci mbiru dajaal gi it bu mettee safaraam si àjjana ngay teere hmm? waaye yi nga xamante ne nii mooy yu metti nii boo ci euh, mexnaam yéeg nattoom yéeg yu nekk yu metti yi ci safara si àjjana ngay teere Euh, kantaan ak ki nga xamante ne nii moom moo topp yu neexam yeeg yooyu safara ngay teere mais buñ njëkk buñ wax léegi mooy mooy luy dëkk loolu moo gën a dëgër ci wax yi mooy ne dara fii nit ki bu ci duggee moo tax yeneen saa saa même mu naan bu lay menacé hé gëm nga ne gëmuwa mu ne la kaay fii jàpp leen ko gaayin kii dugal leen ko sama safara si yeneen saa saa ne balañ lay wax ay dugalal la yow ci sa bopp choisiral dem ci safara si nga xool duggal nga naan ci ndox meeg yëpp bu nga fekk mu nekk ndox mu sedd ta neex dara <laughs> waaw léegi nag mu naan buggal ndaw ko ndekete yow yaa ngi ciy xéewal <laughs> dajaa si taw foo voilà <laughs> kon loolu la quoi lii mooy dëgg mooy kon fii gis nañ beneen musiba beneen fitna bu rëy boo xam ne dajaal da koy indi mooy eh, eh, borom bi li mu koy jay quoi ajjana ak safara bu mu yor voilà comme niñ gisoon bii weesu dañu rappelé ko léegi ni nga xam ne borom bi da koo jox nekkal mu nekk Dajjal daa am lu ko ci borom bi jox ngir jay ngir ngir ngir nattu nit ñi ngir jay ko tamit waaw day ñëw ne asamaan foo xam ne fépp a wow comme du seen wow taw sax mu ne na taw mu taw mu ne suuf si amul ay na taw ñu xaar tuuti mu ñor déedéet danaan fii bay lu ngeen fi doon bay raisin fii lu ngeen fi doon bay euh, dugub fii lu ngeen fi doon bay euh, euh, mango taw bi wàccal léegi taw bi wàcc mango ji saxal léegi mango ji sax mu ne maay seen borom mu ne taw ma daal di gàll ma ah, yow avancé ah, gaay <laughs> mooy léegi imaginer loolu xam nga loolu fitna la koo xam ne moom dërëm moo yóbbu fitam buy gis alal di sànni diineem kooku xam nga ne bu dajeeg dajal kooku yàqu na kooku yàqu na waxuma la dajjaal rek moom jamono ji mooy dajjaal en miniature yi ñu doon wax yi am ni nga xam ne moom moom bi mu nekkee chômeur bañ ko présenter bu xalaatu ci sax affaire julleen yeeg yooyu du affaire am te moo fi dàqoon a julli bi bi mu nekkee à chômage au chômage julli rek bi kii mais bañ ko présenter bu boo xam ne quatorze heures lay commencer jeexal vingt heures xalaatul waa man sama julli tisbaar yi tàkkusaan bi may def du affaire yow bu dee ci mel noonu yow kooku bu dajjaal ñëwee foo jëm yow <laughs> yow yow yow moom dañ laa dañ laa jéngali ci wax yi non dañ laa tegane nee <laughs> yow moom dara waaw ñu bari seen dajjaal mooy seen bakkan waaw seen bakk seen dajjaal mooy seen bakkan tentation yi ku manula nag muñ fi yooyu waaye bu la dajjaal wanee yoo xamante ne liñ naan toog muy dox dajjaal day def toog muy doxal da ngay toog dajjaal di doxal say affaire say affaire yépp di dox dajjaal la naan defar na mbir yi nekk muy nekk gis nañ si gaa yi gaa yi romb gëm leen ma gaa yi gëm ko topp ko mu ne asamaan si wàcceel sa taw gàncax bi jóg da ngeen a yor ay jur waaw suñu jur gi moom dañoo bu ñuy ñibbi dañuy gën a duuf fees meew yeeg lépp dajaal ne lii lépp maa ko lëgëy maay seen borom xamante ne <laughs> yow ñooñu moom si mooy mooy alors que ña amoon ñu leen gëm ñu ko gëmul lépp lu yoroon la dajjaal naan fii da leen di mere da di wan gannaaw rek dëkk bi mel ni fii daa wow ko takat daa naatoon am ay gré ay tàndarma lu rek lépp yàqu alal yañ yoroon di ko kolkolaat lépp yàqu mu avancé wan leen gannaaw dem yoonam yow ku mënula muñ ci suñu tentation yu ndaw yi moom yow bu yeboo bul ñaan naan moo wan dajjaal fii dara bu ma dajeeg moom dina xam yow fan dégg di gisoon nañ buñ passé yeneen saa saa ne benn waaye dangay gis koo xam ne day wóolu boppam waaw dem dajeeg dajjaal far mujj nekk taalibee dajjaal <laughs> mu naan daa am gëm yàlla mu demee day taxaasa dajjaal dajeeg dajjaal saa ñu jekki gis ko ci taalibee dajjaal yi muy ànd ak moom fu mu jëm mu ànd ak moom <laughs> yoo xamee saay nañ leen laaj assalaama ñaan borom bi muccu yeneen saa salaam mi xam nee na fu ngeen déggee dajjaal ku kuy dund dégg ñu ne dajjaal mu nga fenn na nga sori foofu yépp <laughs> waaw <laughs> na ko def kon nag lii lu am solo la kon ci wàllu dajjaal bi ñuy wax nii léegi am na leneen lu ñuy jàng ci xadiis yi mooy lii Seydina Uqba daal di def saxaaba la ñëw seet ci benn saxaaba di ko laaj ngir mu xamal ko loo xam ne yoon ci leen saa la ko jële loolu mooy boroom xam-xam ak sàkkatu xam-xam da war a humble neewul ñoo bokk classe man du ma jëlee ci dara non ah man du ma non xanaa bu boobaa man boobu kon nit ñi ba pare ànd ak ab taalibe parce que si bon am na ñoo xam ne dinañ man bu dee ñoom ñaar kese ñoo toog nga xam ne keneen raxu leen ñu laaj seen mbokku taalibe boo xam ne xam nañ ne bon laaj ko dara ci ci wàllu masala mais bu dee taalibe dañ fee <laughs> ñenn ñu feebar ñi dañuy jàpp feebaru xol jàpp yaa yé c'est que bu ma ko fi laajee ta sama taalibe yi dañuy jàpp ne sawaay moo ma raw ko waaw <laughs> loolu la nay feebaru xol la loolu mooy la Sayyidina Uqba ab taalibe saxaaba la àndal di Rib'i ibn Hiraas mais moo la mu ne intalaqtu damaa dem man Rib'i waaw ma abi Mas'ud al-Ansari ànd Abu Mas'ud al-Ansari ñu dem ila Hudayfata bi mu ñëwee mu ne ko lan xaddis nii dooma nettali maa xadis boo xam ne yow Xudayfa man Abu Mas'ud boo xam ne sami'tahu dégg ko min ra sami'ta min rasulillah maa sami'ta min rasulillah loo jëlee ci leen saa sara lii la al ilmu rahimun bayna ahli gis nga xam-xam cordon ombilical la diggante ñu ko bokk mooy ñoo bokk muumu njurukaay mooy ay frère lañ ay sœur lañu ci wàllu xam-xam amul ay nekk fii walla jàppante ay noon lu tax sa ami taalibi te man aw may taalibi lu tax moom nit ñi dar ko alors que man maa ngi ci désert bi alors que maa ko raw maa ko jàngal maa ko nàngam sa doo toog ne li yaay def wala yàllaay def a anta taqsimu kii euh, rahmatu rabbi sa ngëneelu borom yaa koy séddale ci sa ko teg yow da ngaa war a sant yàlla li am solo mooy njàngaleen yoneen saa salaam fii waaw te dëgg rek na nekk dëgg lu leer loo xam ne day tegu ci lu leer pas ay ay ay xuraafaat yoo xamante ne tegu ci dara mais bu leeree am na ku ko jaarale loo sant yàlla ne wa alhamdulillah en plus gars yi liñ ko toppee fii moom yàlla na ko yàlla saxal parce que au minimum dina wa waa waa caaxaan dina wàññi dina lu bari waaw yow nag sa waaw yaa ko xam-xam mais après après léegi boo ko xam-xam rek yow yaa war a feeñ doo doog fële. <laughs> waaye yow yow si ak succès mooy sa succès ndax lépp ci toolu l'islam ngeen ni yow li muy def yaa ko waroon a def gis nga li muy def bu la yàlla nattu woon xamoon yow bu la yàlla nattu woon ñooñu topp la yow problème yooyu yëpp yaa ko wax di rek yow yàlla yow da ngaa war a gis ni en plus yàlla daf ma xéewal a xéewal boo xam ne daa tax kële la feeñal waaw gaa yëpp ci moom la imagine yow moom bu fi newul woon mais gaa yi ci yow la ñuy ñëw ah te est-ce moom jot bi moo am di ko def ak yooyu muy def yow am nga def loolu loolu doo ko xalaat xam ne lii loolu ndaw la rek lu lay won ne loolu xéewalu yàlla la waaw loolu moo tax shakuur shakuur am solo shakuur shakuur wa qaliilun min ibaadiya shakuur boobu bi neena xam nga Shakir moom am na gaa ne dañu nekk Shakir sant yàlla defal la nga sant waaw kon gisoon nañ diggante alhamdu wa shukr diggante bi nekk mooy sant ak ngërëm diggante ñaar yooyu shukr moom mooy an yadin la mooy dañ lay defal dara nga sant ki la defal moo xam borom bi tabaaraka wa taala boo daf la nekkal nga koy sant ngir ni ma nekkal xéewal la nga koy sant waaye hamdu moom mu defal laa mu ñàkk laa defal da koy da koy sant waaw yow shakur nag moo jafe shakur mooy waaye yoo xamante moo tax borom bi ni ñu néew ci sama jaam yi ñoo àgg daraja jooju mooy waala joo xam ne da ngay àgg station boo xam ne alhamdulilah lépp lépp ku yàlla génn xéewal da ngay kontaan naa la ko mooy waa ji toog fii amul lum añi amul lum reere xalaatu ko sax ah këram fii saxaay tout ce fi new waaye mu dégg ñu ne Afrique du Sud am na benn waay boo xamante ne nii daan ne woon benn projet boo xam ne ça fait des années mu nekk ci léegi nag affaire bi dox na mbir yee ngi dox waaye yow affaire yi wuu ça se vend comme des petits pains sa waay kontaan bu ko gisee ñëw fekk ko bu toog muy rekk waa ah, di muñ ngaan ko saa looy muñ mu ne non non tey dama am xabaar bu neex quoi dafa dafa dafa am. dama am xabaar bu neex waaw damaa taal télé rek wala dégg ci rajo bi ñu ne Afrique du Sud benn waay boo xam ne ndeysaan ay at mu ngi woon ci benn mbir di ko jéem affaire ba nag sotti na non dafa mel non affaire bi mooy waay après mu eh, euh, kii naa mooy ñooñ jógoon Hollande rek waaw waaye affaire am mujj na dox aywa yàlla sottil na ko alhamdulillah ganaan mu waaye kii dafa wéra di wala lan yow kooku loolu yow kooku xamul ma suuf bu ma doon dama ngay kontaan ndax xam nga xéewal kooku nag mooy sakuur sakuur mooy moom yematul lu yàlla génn ci xéewal rek da ciy kontaan waaw sant ci yàlla mel ni moom la ko defal à vrai dire moom la ko defal parce boroom borom bi fa eh, waa banu Israël xamu ngeen man ahya naasa ah fa ka anna man man qatala nafsan fa ka annama qatala an-naasa jamii'a waaye wa man ahyaaha fa ka annama ahya an-naasa jamii'a borom bi ne woon ne yéen waa banu Israël ku fi rey benn nit. moom nga rayoon décimé woon toute la terre ku rey ñëpp ngeen di waaye ku dundal benn nit yàgg dundaloon waa suuf si yëpp dara ku dundal suuf si yëpp yoo boog ngay am moom loolu lay xam. ba pare xam ne bon fii dara newul lu dul borom bi mooy feeñal ci ci taaram lu ko neex ah. kon nag bu feeñalee ci jamaalam jooju man may jaam borom bi feeñal taaram dama war a kontaan muy kontaan léegi waa ji fu mu dëkk kuy baayam kuy ndayam ban territoire la nekk ban continent sama yoon nañu man naa yëg xéewalu yàlla seen rek ma kontaan man waaw kantaa sama néegu ñax bi bënn naag euh, euh, taw bii mu ngi taw muy siit sama kaw garawul alhamdulillah lii laa am bu ma ko ma nee fatt fatt ko de waaw mais boo ko mën tee xéewal ja waaja am ba dëkk ca bunker ya ca ca tuur yu kawee biir états may kontaan ci xéewal boo am di ci sant yàlla nag <laughs> xam nga ne lii kan moo ko fi am kii lii lii mooy xam nga wax ko nii yomb nag kan moo mel nii moo la borom bi ne ñu ci sama jaam yi ñooy cantaakoon cantaakoon simple la ah oui sakuur mooy cantaakoon <laughs> waaw ñooñu ñu néew a waaw yow gaa yoo xam ne bu ñu gisee seen bokk am dara rek ñu commencé seen xol bi di tàkk xam nga ne yow moom yow doo dara yow moom sa yow yow moom vraiment yow feebar nga am feebar waaw te innal xasuuda laa yasuudu abada waaw la Bamba doon wax adage boobu mu jëloon ci ara te ki nga xam ne ab aji kañaa añaana añaanaa koon la du nekk sang mukk waaw day nekk sangu wëpp fu mu te moom fu mu man di nekk yuridu salba ni'matil ikhwani li mu bëgg mooy rikki xéewalu mbokkam yi ko yi borom bi defal ay mbokkam ay mbokk nitam léeg-léeg ay mbokk deretam la am bu iñaane leen koo nga lay nekk sangu te fu mu nekk bëgg lool na nekk balaa am jàmm rek mu dégg ne waajalam yoroo ji ñàkk na ko mu kontaan nag waaw wanagu mel ni mbokk xol bi nu mel ni wanagu mbott ndekete yoo kontaanam gi daa am frère am boo xam ne affaire am da dox mu dégg ne lépp yàqu na waaw am na procès sax parce que yi gaa yi bari ñu ko topp mu war leen a fay sawaay kontaan nag waaw kontaan bi ree rek mais nag léeg-léeg du ko avoué lu dul ci ñu bon ñu mel ni moom mi kontaan ndax lan waaw yow waaye bu ko defee ñun ñëpp ci yem du lekk ci ndab li moom du ma ci lekk mais dama ciy xëpp suuf kenn du ci utiliser dara mooy façon xalaat yi yooyu xalaat yu garaaw la voilà waaw te xamoo ne yow mooy liñ doon wax ci côté boroom xam-xam bi ne mooy sa mbokk moomu noonu am yor borom bi defal lool mu ciy dimbali nit ñi am ay yoo xam da ko cee ubbi mais yow ci yoon ñoom bu newoon ci wamoon problème yow yàlla def la nga yow ngay nit dëgg-dëgg borom bi defal la am mais yow yaa ko waroon a taxaw ak ñeneen ñi mel ñoo ak képp nit koo xam ne man nga ko jàppale yaa ko waroon a def yow borom bi woyofal la lool def keneen bi ko def teggil la coono yi loolu ak tamit leneen doo sant yàlla ngir bokk ci xéewal bi nga koy iñaane te manaloo ko tout ça da iñaane rek ah voilà yaay iñaane rek dalay yokkum ñaaw ab ñaawaay kese waaw la doon wax na wolof yi nee nañu jant buy fekk <laughs> jant mu nekk ca kaw di fekk ci feeñ ab kaw ab ab xaj daal di jonkon di ko mbëw xoj bàyyi mbëw ba waaye jant bi dina génn loo ci man dara lu xaw a mel noonu ba bu ba baat bi yàqu xaw ma lu mel noonu mais man moom teppeeku lay wax voilà xaj bi day mbëw tax jant bi di génn à huit heures matin jant bi di génn sept heures et benn xaj mer ndax jant bi ngi génn ba génn ci kaasam taxaw fii sax waaw mais après yow est yaakaar nga ne mbawi xaj boobu tax nag jant bi nag daal di duggaat non loolu nag mooy ci yàlla yëgati nga koy iñaane seen misaal yàgg yee loolu kese la kon nag mu ngi noonu kon dajaal garaw naa kon gis nga Seydina Uqba li nga xam ne noonu la humble mooy nit ki da ngay wàcce sa bopp te leen sa waxoon nañu ku wàcc sa bopp yàlla yëkkati waaw dañ ci xam ne mooy jële xam-xam ci sa mbokku taalibi koo xam ne yéen a tolloo loolu mën a nekk la waaw mooy dañuy xam-xam da koy jële koo maaseel ku la féete kaw ak koo xam ne moo la gën a féete suuf waaw loolu la ba pare bi ko Seydina Xudayfa waxee dane ko nii sax nii tamit dégg naa ko loolu ngir la tasdiqan moo tax yenn riwaaya tasdiqan la mu ngir dëggal ko ne ko lii nga wax noonu nga ko waxe nii la waaw parce que man itam nii laa ko déggee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daa ñëwoon di ko dëggal ndët sërëx di ko piéger déedéet non non lii mooy li am solo ba pare ànd ak sa taalibe mu mëw ba di ko nettali nii du aw xaste damaa àndoon ak sëriñ bi benn jour ñu demoon seeti sëriñ diw sëriñ bi laaj ko ay masala loolu loolu dafa lu dul yëkkati sëriñ boobee ça veut pas dire ah trop kon mais gars yi moo moo tax ñi xamul xam-xam nag dañ naan dañuy jàpp ne kon nag kon kon sawaay ah moom la doon laaj masala bi ah ah oui ah, mais après mais man ngaa raw nit ba pare après loo xam ne yàlla moom la ko jagleel nga xam ko ba pare nga ne nga dem di ci dellu ci moom wala nga gën a leer lu leer mooy comme kii laaj wu ngir mu wax mooy bi mu waxee leer mu wax mu ne ko man itam nii laa ko déggee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon loolu mooy am solo quoi kon mu ngi noonee wallahu taala dañ ciy gis tamit que ne saxaaba yi dañ doon fàttaliku ci dajjal parce que dajaal bokk na ci liy wane ne léegi mu jege léegi mu ñëw mooy bu nit ñi ñëwee ba dootuñ ci waxtaane dara daanaka mu nekk loo xam ne mën nga dégg mil waxtaan kenn du ci souligner mbiri dajaal ay aw banda at loolu bokk na ci liy <laughs> wane ne dajaal soreetu la waaw voilà mooy euh, fitne yi loolu tamit lu daa bokk ci xam-xam yi nga xam yeneen saa sam da koo jàngale ngir ñu mën a waajal suñu bopp ngir tamit mu nekk njàngaleem yeneen saa sam li nga xam ne day perdurer voilà du rek nañ topp rek ci ni ñuy jàppe ni ñuy jullee euh, léegi imaan côté yooyu kese waaye lii ci imaan la bokk waaw lii daa bokk ci dëggal yonent bi alayhi salaam ak li nga xam ne moom la ñuy jàngal jële ko ci boroomam mu bokk ci ghaybiyaat yi yi nga xam ne ñëwagul